bismillahi arrahmaani irahim ñu ñëw ci nettali juróom fukk bi ak juróom ñaar mbaaxaan bi mu tuubee daa am bis mu ñëw ci sëriñ bi xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo ànd ak ñu bari sëriñ bi ni ko ñii ñu mu doon mu ni ko ñii ñoo ñooy ñi ànd ak man di ma tagg sëriñ bi ni ko ndax ñi ngi koy man ba tey mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko nañu def ma gis ñu tàmbali di ko tagg ba mujj mu summi mbubba mu mag jox leen ñu di ko tagg ba mujj mu summi mu ba mu ndaw jox leen dese tubay kese sëriñ bi xaada lahu laahu maxtaara lahoo ni leen taxaw leen ndax lii mu leen jox man ngeen ma koo jaay ma jënde ko ci àjjana ju sell ñu ni ko waaw jox ko ko mu daal di koy joxaan mbaaxaan mu sol mu ni ko fii ñu la jaar ba nga jox leen ba ngeen ba nga jox leen lii ngi leen jox jaar naa fi rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama ba jox ma li mu yoroon lépp sunu boroom subhaanahu wa taala ni mu misaale jëw daa mel ni kuy lekk xayibi nit ndax lekk médd mooy lekk xayibi nit naka noonu tagg mi nga xam ni daa safaanoog jëw mooy lekk yiwi nit ndax loo tudd ci moom ngir yàlla kese dangay daal di am lu ni toll te loolu du wàññi dara ci yiwi kookee su ko defee mel na ni tagg nag ki koy mën dëgg mooy koo xam ni ab xolam set na lool xarab bi dañuy wax ni mbir yi ci safaan yi lañuy leere loolu moo di wax nañu ci téere yi ni ku xas yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallama dañu war a rey kon ku ko tagg nag lu mel nii moo taxoon am saxaaba boo xam ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallama da koo waxoon ci way yu mu ko way sak fay mooy ajjana kax bu itam waxoon na ku ko gis na nga ko rey ngir xas yu yu mu ko xasoon wala alam ñu ñëw ci nettali juróom fukk bi ak juróom ñett sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara lahu mësuta nangu kuy wax bi la tubaab yi jàppee bi nga jàppee tubaab yi rek asiiru ma al abraari xiina asiiru wa wanna al ida anni hunaaka asiiru kenn mënta jàpp sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara lahu kudul yàlla subhaanahu wa taala mi ko boyal ci nguuram gi te du ko jàpp yaa malikal mulki lii wasaata duuna jawan fil mulki wal malakuuti dahari yallaahu ñu ñëw ci nettalib juróom fukk bi ak juróom ñeent am na koo xam ni mas naa fekk Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo muy baagante ci ay pax mu mu àgg day sëgg yër ko xamul da tifli wala déet waaye dégg na ko mu naan bind mbind mi dënd di dënd bi bind sa bopp jaar fu sew wàcc ci dënd bi te yàqul ci sa nguur gi dara dara dara di ko baamu lii muy wax ndegam jëmalewu ko ci ñun duma ci leeral dara waaye xam naa ni sëriñ bi da daan jëflanteeg mindeef yu bari sunu borom itam subhaanahu wa taala mayoon na ko mu xam tolluwaayu ñépp ku ci nekk muy wax ak yow fa sam xel toll ak sa kàttan ngir doo loru lu mel noonu mooy waral boo dee jéem a diglu lum la waxul wala ngay yëndu lum la wanul faawu ngay lor wala alam mu ñëw ci ñu ñëw ci nettalib juróom benn fukk bi mas naa am ko wax sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo dama bëgg fasu naaru góor sëriñ bi ni ko boo noppee yàqu sëriñ bi moo moom lu baax lépp ak ñi baax ñépp loolu moo tax du def lenn loo xam ni day yàqal kenn wala mu di ko wàññil dara ëllëg moo tax kii di ko ñaan aw fas mu xam ni gënagul ci moom mu digal ko mu bàyyi ba ca kanam ndax bu ko amee du ko yàqal walaw aalam ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak benn sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mas naa tëju lu yàgg ba sëriñ masamba jóob fekk ko ca biir mu ne ko masamba am na ñeent ñu waaj ngir gis ma te buñ ma gisee ngeen ñàkk ma mu ni ko bàyyi ma ak ñoom mu ni ko ma masàmba ñooñu baaxuñu li may dégge ci nettali bi nga xam ni nee nañu njëreem la woon mooy sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo waxtu wu nekk am na ñuy ñëw ci moom ngir jariñ ko ak ñu ñëw ngir jariñu ak ñuy ñëw ngir lool ko lépp nag nammeelug sunu boroom la subhaanahu wa ndax wax nañu sëriñ Masamba Diop ginnaaw ginnaaw ba la làqu radiyallahu taala anhu wala alam ñu ñëw ci nettalib juróom benn fukk bi ak yaar deqale sëriñ Tuubaa xaada lahu lahu la lahu nee na juróom ñaara nga fa ñoo xam ni suñu leen yeewoon saxaaba ya radiyallahu taala anhum duñu leen jam jam mooy sikkal mel na ni sëriñ Moor Anta Sali ca la bokk day xam ne ni yoon wi ñu awoon wuutewul ak yoonu sahaaba ya ci daraja ci dara lii nag dana gën a tegtale ni ci mujj jamono lañu nekk ndax juróom-ñaar képp la wax ca jamono booba kon léegi jamono ji ñu nekk war nañoo xam ni doy na waar lool ñu jéem góor góorgóorlu ci roy sahaaba ya tey moytu caaxaan yi mag ña nag buñ seetloo dañuy gis ni dañu daan dunde seenu ñaq wu lew ba noppi di toog fi benn bërëb ñaar yooyu nag moo bëriwul ci jamono jii ñu nekk kenn lekkatul lu lew kenn toogatul te ñaari yii ñoo yi gën a mën a dimbule jaam bi ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala alam ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak ñett sëriñ tubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na ku bind alxuraan ginnaaw bu mu ko wattoo wàcc nga moo ci des sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo day xamle ni liggéey yi bari na lool waaye moom ab liggéeyam mooy alxuraan ak lu ci aju yàlla itam may na ko ci lu mu mayul kenn ci ay njariñ ak ay xéewal su ko defee njariñ yoo yooyee ak xéewal yooyee ku ci bëgg faaw da nga koy jàppale ci liggéey bi doonte àttan na ko ni ñu koy jàppale nag moo di jàng ko ba mokkal ko mokkal gu wér goo xam ni dalay wóor mi doo ko fàtte nga bind ko su ko defee bu boobaa li nga waroon a am ci ab liggéey lépp da nga gis da nga ko am bu boobaa li nga waroon a am ci ab léggéey lépp da nga gis ni da nga ko am moo xam jinne yi ñoo la koy yët wala nit ñi wala malaaka yi alayhimu ba tey war nañoo xamaale ni kem ni nga mokkale alxuraan ak kem li nga koy bind ak kem ni nga koy jànge ni la say may ak say xéewal di toll wali kulli mi ma amiloo nit ñi itam wuute nañu lool ci xéewal yi ndax am na ñoo xam ni xéewal da leen di yokk am na ñoo xam ni xéewal da leen di wàññi ci seen digganteek seen boroom subhaanahu wa taala kon lii sëriñ bi wax qaada lahu law maxtaara lahu ku ko def ba noppi gisoo li nga bëgg xamaan ni la ngay bëgg daa gënul ci yow wala gënagul ci yow ni mu leerale léegi ci ki doon ñaan aw fas yal nañu yàlla gën a dimbule ci doyloo ko ak xittewoo ndigali ak bàyyi tere yi walaahu aalam ñu ne ci nettali juróom benn fukk bi ak ñeent soxna maram saar rahimahallaahu taala bi mu bi mu faatoo sëriñ tuubaa xaada lahu allahu dani yamale leen ko jokko yemale leen ko jokko googu jokkale naa koog tuuba banaytu fi dunya duyooran li taquut ilal jinaani doona ruxiyatil waquut nettale boobu siiw na mel na ni sëriñ bi daana am ñu muy digle ñu yóbbu leen tuubaa daana am ñu muy digle ñu yóbbu leen faneen war nañoo xam ni bépp bërëb boo xam ni sëriñ tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo wax na fa dara la mu fa wax dafay sax wallahu aalam